léegi dinañ ñëw ci côté boobu mooy côté bi mu wax noonu mu ne wa qawli sallallahu alayhi wa sallam ak waxu yonent bi alayhi salatu wasalaam bi mu ne wa ju'ilat li al ardu masjidan wa tahura te defal nañ ma al suuf si yépp masjidan mu nekk jullikaay foo xam ne fu ñuy sujoote la voilà fu ñu mën a sujoote wa turbatuha ak su nooy li ci kaw mooy liy féete kaw ci suuf si mooy bi nga xam ne suuf si nga xam ne day day am poussière waaw tahuran mu nekk loo xam ne lu ñu mën a laab loola xam nga lii moo tax xanafiya yi si waxoon nañ masala bii biñ naan shafi'iyya ak hanabila yi rahmatullah alayhi wax na man kay bii passé baa ngi naan lii nii gis nañ am gis nañ ko bu yàggul mais xamatuma la lañ doon wax bi ñuy wax ci affaire diim Seydina Salman al-Farisi waaw non Seydina Salman fan du Seydina Salman de Seydina ki nga xamante ne mooy euh, euh, euh, kële Ammar ibn Yaasir radiyallahu anhu ba koy nent ma lay saa saam doon jàngal tiim waxoon nañ ci foofu ne Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne li ñu mën a tuube mooy suuf soo xam ne dafa am poussière rawatina Shafi'i yi xanaafiya yeeg maalikiya yi rahmatullah alayhi ne non c'est que lépp ma sa'uda ala wajhil ard lépp lu nekk ci kaw suuf si mën nañ ci tuur ci te mu nekk loo xam ne cosaan ci ci suuf si lu jóge comme ay xeeru dënnu yeeg xeeru yeeg ak yi nga xamante ne nii ci biir lay génne ci suuf seeg yooyu loolu lépp mën nañ ci ba mu des yi nga xam ne comme nga ñëw di euh, pétrole beeg yooyu yooyu taxul ñuy wax voilà léegi. ak xeer yoo xam ne kenn liggéeyu ko mooy xeer la yuñ fekk ci suuf si comme xeeru montagne yeeg yooyu yooyu yépp man nañ ci tiim waaye du móol yoo xam ne wala brique yoo xam ne dañ koo defar loolu man da nekk park masnua la foofu waxoon nañ fi que ne Shafi'i yi rahmatullah alayhi bokk na ak euh, ñi ànd ak ñoom li ñuy tegtaloo mooy xadiis bii te mooy waxu Hanabila yi tamit ne yonent bi alayhi salaam liy wan ne mooy lu am poussière la mooy li mu wax ci xadiis bii ju'ilat liya al-ardu masjidan lana wala tahura wala wa turbatuha tahura ñu ne wala hein ñu ne kon loolu mooy wane ne ñun suñu wax moo gën a dëgg na wa turbatuha tahura wa tur ñu ne loolu day wane ne kon lële la léegi ñu ne kon loolu day wan ndax laqab la mooy dafa tudd turba mooy parti la ci suuf suuf mais du kon du suuf yëpp ci la ñuy xame ne kon mbir mi ndekete àtte bi du suuf yëpp ah. il faut mu nekk façon suuf bi ñu wax ñun Shafi'iyya yi ak Hanabila yi loolu nag la imaam Ibn al di wax nii ne bi ma tuddee turba ah mafhumul laqab bi dafa dëgër fii mooy turba bi tudd giñ ko tudd dafa dëgër lu tax dafa dëgër ya Ibn al-Qayyim ah yaa al imam lu tax dafa dëgër mu ne parce que dafa am xar yi qarina buy wane ni affaire bi acte bi ci façon suuf su mel noonu rek lañ ko jagleel mais pas beneen ñu ne lay dëgër fii parce que turba la tudd voilà kon mafhumul laqab dafa am qarina buy wane ni moom mii la taqtadi taxsiisul mazkuur bil hukm day wane comme que yeneen xadiis yi da doon wax wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura bim naan bokk na ci yi nga xam ne suñu boroom daf koo gënale defal ko ko te defalu ko yeneen te defalu ko yeneen yonent yi alayhimu salaam mooy wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ñu ne loolu mooy lu général li loolu lu général la sauf ko fii nag daf koo daf koo particularisé ba mu tuddee turba ba mu tuddee ba mu ne wa ju'ilat liya al ardu masjidan wa turbatuha lana tahura këni këni suuf si dañoo defal mu làpp masjidan fu ñu mën a sujoote loolu d'accord nañ ci fu ñu mooy loolu d'accord nañ ci mën nañ ci sujoot waaye quant à li nga mën a laabloo mën cee tiime du suuf sëb de du façon suuf su ne de il faut mu nekk turba voilà soo soo yee la mën a doon mu ne nag loolu mu ne lool exemple mu ne loolu exemple la mu ne loolu exemple la mu ngi mel ni waxu imaam bi bi mu wax fii mooy wax ji mu wax fii wax ko Seydina Ka'b ibn Malik ne ama hadha faqad sadaq moom li mu ci bëgg wax mooy le fait mu ne ama hada kanta kii tudd Seydina Ka'b ibn Malik faqat sadaqa wax na dëgg kon mooy ñi ci des kenn waxu ci dëgg xam nga loolu mooy ñi fi jaar ñi fi jaar mooy ñi fi jot a jaar waxuñu dëgg loolu dëgg la mais sauf que ah, loolu loolu tekkiwul ne moom rek a wax dëgg parce que ñun gis nañu feneen luy war am na ñeneen ñu wax dëgg muy Murara ibn Rabi' ak kan Euh, euh, kii Hilaal ibn Umayya leer nañu wax na wax na dëgg te Seydina Kaab ibn Maalik bi muy commencé di wax ne Yonent bi saa saa ba ba gaa yi di ñëw di ut ngànt gaa yi di ut ñëw ngànt moom mu ñëw Yonent bi saa saam ne amaa haadaa kantaa kii faqat dëgg-dëgg sadaqa wax na dëgg nee na bi may dem sama waa waañooñ dab ma. naan ma Kaab nag yow da ngay waaru quoi su ñoo xam nga def bàkkaar lu dul tey mais mënoo woon a def ni ñeneen ñi niñ def. mais danga nga waroon woon a ut ngànt comme ñeneen yi wax li ñu wax comme ça ñu bàyyi la mais kamb nag si kamb saay saay kamb da ngay waaru quoi nee na bi ñu ñëwee ba may nar a dellu ngir démentir sama bopp après ma ne leen mais est-ce que lii ma dal nii am na kenn am na ñoo xam ne ku lii dal koo xam ne li ma dal li ma wax la wax ñu ne ko waaw wax ko Muraara ibn Rabi'a Hilaal ibn Umayya mu ne fa zakara lii fa zakaru lii rajulayni ah fiihimaa uswa qad ñu tuddal ma ñaar nit ñoo xam ne man doy nañ ma te doy nañ ma modèle ñu baax ñoo xam ne fekke nañu badar kon ma ne grawul kon nag ci lañuy xam ne ne faqat sadaqa gële amaa hada faqat sadaqa kon am na ñu fi jiitu woon ñu waxoon dëgg kon loolu tegtewalowul ne du ka Seydina Ka'b ibn Malik kese moo moo wax dëgg moo tax loolu la ñuy tontu Imam Ibn Qayyim ne ah ah ah dañoo d'accord moo tax waa jumhur ne ci masala bii ak wasalu turba bi dañ ne ko non ñun duñu d'accord ci loolu dañ ne ne yéen ñun duñu d'accord ci loolu waaw parce que day na jàpp na affaire bi affaire bi daf général la ak lu ñu particularisé affaire affaire bi demewul noonu mooy ci surtout ci turba bi ah te tamit même ci qissatu Seydina Ka'b ibn Malik tudd ko ne ama hada faqat sadaq kii la dëggu a tekkiwul ne moom rek ko dëgg mooy ñi fi jaar en tout cas moom bi muy nettali ñi mu jot a yëg que jaar nañ fi wax na dëgg waaw ñooñu wax kenn waxu ci dëgg moom rek a ci wax dëgg yëgul woon ne sax am na ñu ko fi jiitu woon te waxoon dëgg. kon yonent ay saabsaab mi nga xam ne ñépp ci moom lañ ñëw bu nee ama hada faqat sadaq tekkiwul ne kon ñi fi jaar ñépp ñi sëy naa Kaab bu xam ak ñi mu xamul ñépp kenn waxu ci dëgg. parce que ñun xam nañu lu leer que ne Muraaratu ibn Ka'b euh, ibn Muraaratu ibn Rabi' Umay Hilaal ibn Umayya ñoom ñaar wax nañ dëgg loolu xam nañ ko. même bu dee gisuñu fuñ tudde ne ñëw nañ ci yonent bi alayhi salaam kon kay yonent bi alayhi salaam bu nee Seyna Kamb ama hada kanta kii faqat sadaqa tekkiwul ne kon ñi fi ñi fi ma sa jaar ñépp fii di di ut si ngaan di di joxe seen ngaan walla ñëw fi di wax kii rek a ci wax dëgg loolu kay tekkiwul loolu moom rek ci wax dëgg loolu tekkiwul loolu tekkiwul du loolu kon loolu leer na. ñu ne affaire boobu la mooy turba bi it loolu la te nag loolu xam nga lan lay lan lañ leen di tontoo mooy zikru ba'di zikru ba'di afraadil umumi umumi la yuxassisu waaw tudd lenn lenn benn particule ci lu ci lu ci yi tekkiwul ne àtte bi loolu taxul loolu jagoo ñu ne àtte bi moom rek la jagoo comme ni ngeen ko jàppee al imaam Ibn al Qayyim ak ñi ànd ak ñoom waaw waaw ba moo tax imaam Ibnul Qayyim naan ama hada faqad sadaq wa hada lii mimma shakka mimma la yashukku saami'u dafa bokk ci li nga xam ne ki ko dégg du ci sikki sàkka annal mutakallima ka aji wax gi qasada muy alayhi salaam fii qasada ki nga xam ne moom la jublu taxsiisahu bil hukmi muy jagal jagleel ko àtte bi mooy ki dëggu àtte ne àtte ci moom ne déggu la mooy ki nga xam ne moom lay waxal al hmm? anna al mutakallima qasada dafa jublu taxsiisa hoo jagal exclusivement et def exclusivité àtte boobu mooy dëggu gi bil hukmi ci ki nga xam ne àtte boobu ci ki nga xam ne moom la wax muy naa Kamb waaye loolu gis nañ ne de façon gis nañ feneen même naa Kamb ci boppam bi mu laajee gaayam yi ci waa Banu Salima bi nee nañ ko am nañu la fi jiitu ñu wax loolu comme li nga wax muy Muraara ibn Rabi ak Seydina Hilaal ibn Umayya kon loolu day dëgëral loolu day wane ne kon wax waa jumhur moo gën dëgër ba léegi mafhumul laqab du argument waaw te lii imaam Ibnul Qayyim jàpp ne loolu moo koy dëgëral loolu dëgëralu ko du amul xarina bu koy dëgëral lii du xarina bu koy dëgëral ah waaw waaw comme rek ndax zikru ba'di afraadil umumi laa yuxassisu tudd lenn ah xam nga suuf si dafa yaatu suñu boroom yonent ma ne saasaam tudd ci suuf si turba lool tekkiwul na kon àtte bi mu waxoon ne ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran ñu ne kon tahur boobu noonu moom léegi ci turba rekk lañ koy jox àtte àtte bi coon ci turba kese lay dem mais pas ci suuf si yëpp dañ naan la tudd gu ñu tudd turba muy benn partie ci suuf si ci la terre tekkiwul na àtte bi ci loolu rekk la yem ci mais ci lépp la yem du jagleel àtte euh, boobu ci lool kese exclusivement réservé ci turba waaye ci suuf si yépp la comme feneen ñi mu ñëwee ci yeneen yi ñu ñu ko gisee feneen ah kon loolu la ah loolu moo doon masala boobu moom la imaam Ibnul Qayyim di wax fii muy masala usuliyya jëm ci mafhum bi mafhumul laqab bi te loolu ñoom dañ koy utiliser léegi na affaire mafhum kii nag ah affaire bi nag affaire kii la de nu tudd masala usuli yàlla mooy masala xilaafiya la yow mënoo ñëw ne bon man daal li ma wax kese mooy dëgg mooy yow xan xanaa bi lay Shafi'i bi xana xanbali bi moom jàpp ne moom lii la ku gis ne li mu wax yow ñoom boroom xam-xam yooyu li ñu wax moo gën a dëgër fi yow ak ndax seeni dalil ak yooyu mais fa xayru ku gis ne waa jumhuur te ñun loolu la ñu gëm que ne wax waa jumhuur mooy li gën a dëgër dalil yi leer na waaye tamit kooku it fa xayrun voilà kooku it fa xayrun kooku it fa xayrun amul dara luñ koy ba léegi al imaam ibn al qayyim mu ne wa qawlu Ka'b hal laqiya hadha ma yahad léegi nag ñu jàll ci beneen jàngat mu ne waxu Seydina Ka'b ibn Malik bi mu ne ah hal laqiya est-ce que daj na ah hal laqiya hada ma'i ahad mooy laaj biñ la wax sànq bi ko yi waa banu salima dadee bi mu waxee ma ne saab saab ba jóg dem mu ne ko demal ba buur yàlla àtte ci yow nee na ma génn sama ñooñ dam ma chemin kamb nag non Kaabu nag vraiment bàyyi nga solo ko quoi non Kaabu nag ctt mais Kaabu lii nga def waroo ko woon def quoi non mënoo woon def ni ñeneen ñi def loolu nag lay wax nii nee na biñ koy laaj xam nga ne woon na ba ma dem bay waaja bëgg a demaat sax weddiwaat sama bopp après ma laaj leen ne leen mais man amoon naa ab laaj de est-ce que am na kenn koo xam ne daj ne lii ma daj mooy koo xamante ni lii nii ma daal hein lii nii lu mel nii moo ko dal lii nii ma wax moom la wax yonent ma ne saaf deful ni ñi nga xam ne waxuñu dëgg est-ce que am na ñeneen ñoo xam ne noonu la def ñu ne ma waaw waaw loolu nag lay wax nii moom lay indi mu ne kon wax ji Seydina Kaab bu na wax ne hal laqiya hada ma yahad est-ce que am na ku daj ku nekk ci situation bu mel nii ci wax dëgg yonent ma ne saaf saaf ku mel ni keneen ku dul man. qaalu ñu ne ko naam ah kay Muraara ibn Rabi' wa Hilaal ibn Umayya waaw Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya waaw mu ne loolu lan lañ lañ ci jàng mu ne fiihi anna rajula yanbaghi lahu an yarudda harra al-musibati bi ruuhi at-ta'assi bi man laqiya mithla ma laqiya waaw wa qad arshada subhaanahu ila dhaalika bi qawlihi ta'aala wala tahinuu fi ibtighaa'i alqawmi in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun wa tarjuuna mina Allaahi maa laa yarjuun suuratu nisaa aaya 104 waaw mu ne bokk na li ñuy jànge fii ci waxu Seydina Ka'b bi hal laqiya haadaa ma'i ahad est-ce que am na kenn ku dab ku daj lii ma daj man ci ay coono ci wax ji ma wax dëgg nga xam ne yée maraaraatu almabadi i ah dina am de ñu ne ko waaw diw ak diw ñu ne ko waaw diw mu ne loolu dañ ciy jàng que nit ki daf ci war di delloo daf ci war di delloo li nga xam ne mooy tàngooru tàngooru musiba bu ko dalee wala nattu hein mu koy delloog li nga xam ne mooy féexuk hein ak nekk ci ci ci ci ci mooy ut koo xam ne mooy nga gis koo xam ne dafa nekk ci les mêmes problèmes comme yow loolu day tax mu mel day day woyofal mbir mi ci moom waaw day woyofal mbir mi mooy yow bu dee dangaa nekk ciy metti xam nga bu dee yow rek ci sël moom loolu muñ ko day gën metti mais boo xamee ne ben am na ñoo xam ne mais man lii may dund ñu ko koy dund ah il galère comme tout comme moi ah, voire plus loolu dina tax yow nga gën a li lay daal waaw moo tax yonent bi alei salaatu salaam doon inciter euh, jullit ñi ñuy xool ñuy sànni seen bët ci ki leen ñi leen féete suuf waaw waaw te bañ rek tout le temps di xool surtout ci affaire euh, euh, euh, ay am am ak yooyu ngay xool tout le temps ki la féete kaw mu ne déet del xool ki suuf ndax lool mooy gën a tax nga mën a sant ah ngeen di tudd buur yàlla di ko sant ci xéewal yi leen defal mais bu dee da ngay xool tout le temps ki la féete kaw tout temps da naan ah loo am xeeb lu la buur yàlla defal nga ne ah waaye bu ba bu bu ëppoon lii ma jël de mooy di xeeb rek ngay dëkk waaw yow ci xeeb ngay dëkk alors que doo sant. loolu nag suñu borom dañoo teral yonente mi alei sat dañu doon teraloo loolu mooy comme lii rek bés bu ma xamee ne man lii may dund metti na gaa c'est vrai metti na waaye nag am na ñuy dund lu mel nii wala ñu pire waaw yow sa problème <coughs> nit koo xam ne danaan ah, sama boulot bii ma ñàkk de gaa yi di la jox kii nu mu tudd waaja indemnité chomage mais kon que tolloowul ak salaire bi ngay rëccu di mu di di di mettit lu mbir mii di kii foofu dañ naan la eh, seetal ñi nga xam ne ñu ngi liggéey te lii nga am sax ñoom amuñu ko xam nga yow bi nga nekkee chômage boo xëyee looy def est-ce que da ngay xëy liggéey non doo xëy liggéey ah da ngay xëy toog sa kër di waaw di wër emploi di xool ci site internet yeeg yooyu di dem pôle chômage ak yooyu mais yow te pourtant malgré loolu bu weer wi deewee fekk sa kiiwu chômage yaxaw ñu ngi lay fay même bu dee ne du cent pour cent salaire bi mais boo xoolee noonu nga ne mais man diw nag buur yàlla def na alhamdulilah maa ko tane ah parce que moom mu ngi xëy mais malgré mu ngi xëy tous les jours di teel a yeewu di dem yépp mais moom man li may am indemnité chômage sax moom salaire bi mu am tolul noonu bu boobaa gis nga ni ngay gën a sant yàlla que boo doon xool rek côté ba nga amoon lu kawe la ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey sa ancien collègue yi ay way ñoom de moom seen affaire baax na moom doo sant yàlla doo sant yàlla bu boobaa mooy boo nekkee ciy mettit xoolal que ni am na ñeneen ñu ci yàlla teg wala am na ñun ci tegoon ñu ci jaaroon surtout rawatina bu dee kuy dund comme yow la waaw nga xam ne ah diwkat ñun ñépp a yem sawaay la dees moom ñun ñépp la laal sikkam yaa lakkandoo waaw sikkama lakkandoo de nga xam lool dina la dina tax mbir mi woyof ci yow nga man koo gën a muñ comme ni say naakaabu mi li tax finalement mu ne moom ñu ma tuddal nañ ma ñaari góor ñoo xam ne doy nañ ma qad shahida fekke nañu badran ghazwatu badr fii nekk nañ ci man modèle kon kay ñoom lu ñu muñ man war koo mën a muñ loolu la moo tax nit lii tax nga muñ dogalu yàlla yi ah mooy dafa simple na mais nag bu dee yow da nga nekk yow yow sa bopp kese cloisonné wu nekk ci lenn doo xool ne yow lii la dal am na ñu mu gën a métti am na gaa yoo xam ne da nga fiy nekk di wax nii parce que yow wee yow amoo problème mu bu weer wi deewee looy fay su logement amoo problème mu souci wu dund amoo toog naan toog bay xalaat naan est-ce que suba lu may añee wala lu may reere loolu masulaa dal. nga ne fi nag jàpp na yow musiba bi gën a mag moo la dal mooy yow dangaa xamul da ngaa seetluwul mooy toog rek di seetlu toog rek xalaat kaawu ñeneen ñi nga xam ñu bari daanaka ñoo ëpp sax ci ñi nga xam ñoo xam ne xaaju ñoo am xéewal boobu loolu kese la dal yow waaw loolu la moo tax mu ne loolu tamit la suñu boroom di wax ne ah mu ne waqat arshada subhaanahu te buur yàlla gindee na nit ñi gindi na nit ñi moom mi nga xam ne woo naa ak sellaayam ila daalika ci lool bi qawlihi ci wax ji mu wax moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ne ah wala tahinu bu leen yoon jox de fi xaw qawmi ci topp gi ngeen di topp yéeféer bu leen yoon jox ci topp gi ngeen di topp yéeféer waaw ndax gis nga mooy xare yii ngeen di nekke bu leen ci yoon jox ah, ndax in takunu na yéen bu dee ne da ngeen di souffrir ci ci ci ci xare yi bu ngeen ci demee mooy dafa metti quitter sa famille quitter boo mayul dootoo leen gisati ah mooy yooyu yépp ak ak ak ak ak ak ci euh, atteinte psychologique beeg yooyu yépp yow boo fa nee di ko jooytu xamal ne ñoom lool da leen di dana waaw nga dóoru fetal ñu dóoru fetal mu metti ci tànk bi mu day metti ci tànkam comme yow bu daloon sa tànk ni muy metti waaw in takunu ndeem nekk ngeen ta'lamuna di mettit lu muy lu metti ci yéen fa innahum ñoom it ya'lamuna dañuy souffrir comme kama kem ta'lamuna comme ni di souffrir ah waaw bu leen yaakaar rek ñeneen ñi ay malaaka lañ waaye ñoom ñooy les boys walla ñoom saay les américains saay ay royal navy wo non dara bés bu ngeen ko séqee bu ngeen li muy mettee ci yéen lay méttee ci ñooma ah. si fa inna in takunu ta'lamuna bu nee ne da ngeen di souffrir ci condition de guerre yeeg métti yeeg ñiy faatu ci ñoom ñiy faatu ci yéen ñiy faatu ci yéen ak blessé yi ngeen di am xam leen ne ñoom it noonu la ñuy amee ñu faatu ci ñoom am ay blessé ci ñoom ñoom it ñuy souffrir comme yéen waaw li leen di gën may nag ngeen kon supporté ko mooy bu ngeen xamee ne seeni noon kon ñoom li leen li ngeen li leen di daal da leen di dal waaw ciy metti te yéen am nga lu ngeen point bu ngeen leen ëppale lii waxoon nañ ko fan yële <laughs> hein mooy wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun yéen am ngeen plus ci seen kaw ndax ñoom ay matérialiste lañ àddina bi kese lañ xam oh, waaw ba lañ la doon wax waa Hezbollah waa Israël te seen xeex ba 2005 waaw gaa yi waa Hezbollah dañoo xam ne waay in waay yow in in in in daal bu dee ñun da dañuy dañuy mbir yi dina tar souffrir na dañuy metti ci ñun ñoom it day metti ci ñoom waaw en plus jullit yéen bu dee jullit suñu borom ne daa am lu ngeen leen ëppal watar juuna ngeen di am yaakaar minallahi ci buur yàlla mi ngeen gëm ëllëg que seen action yi seen mouvement yi seen effort yi dara vingu ci dara du ci neen lépp la borom bi subhaanahu wa taala takk te dina leen ko fay bu ngeen ko defee ngir ihtisaaban li wajhihi taala ngir moom donc kon watar juuna ngeen di yaakaar minallahi ci buur yàlla maa loo xamante ne laa laa yar juuna loo xam ne ñoom amuñu espoir bi yaakaaruñu ko kon mooy jullit lu la man di dal surtout loo xam ne sa jàmmaarloog yéeféer yi la la dale moo yëgal ne ni mu lay dal leen dale te yow am nga plus mooy yow am nga yaakaar ne lii bu ma fi jógee ba nekk martyr bu ma demee borom bi damay lam damay damay teral alors que moom yéeféer bi amul loolu bay daa gëmul loolu sax gëmul sax yooyu waaw kon kay loolu am nga loo ko pële bu ko defee boobaa ngay gine muñ yow li la dal voilà <coughs> loolu lay wax nii moom al imaam ibn waaw mu ne nag gis nga lii nii mooy le fait que ngay mën a le fait que ngay mën a di di sukk di di di nan lañ koy woowe wut wéttalikoo wéttalikoo lay dal sa bokk jullit ci lu metti tam fekk mu lay dal nga xam ne ah bu dee lii may dal am na ko muy dal wala sax moom mu gën maa metti le mu ne loolu di tax di nga xam ne jullit bi da koy am mën a muñ hein waaye nekk fii nga xam ne moom yàlla may na ko sante bu baax may na ko lépp waaye moom lenn a ko metti mooy euh, ay waay ndaw sama bëggoon bu baax waaye quitté na ko mu ne fi di misère bu xalaataatee ne mais bon attends mais man je ne suis pas un SDF malgré tout hein mais am na ñoo xam ne jullit lañ nekk ay SDF nekk ci mbedd mi di taxawaalu mais tayuñ ko mais amuñu leneen amuñu fuñ dëkk man buur yàlla alhamdulilah ah te man sama mais man sama xarit diw sax mais moom loolu it daloon na ko mooy ñàkkoon na li nga xamante ne mooy soxnaam waaw man moom leen na ma dal man mooy daw si damaa bare waaw mooy dafa fa dañoo kii tàggaloo ko mooy après man dañoo àndaat alors que kee moom moom soxnaam moo faatu de toute façon moom manu koo amaat moom waaw faatu na dem na laaxeer dem na baar sax <laughs> yow boo xalaatee lool ah ah bon loolu de moom waaw nga bañ ñàkk mooy man ngaa bañ a ñàkkaan ah, ndax li leen buur li li li xew ba ngeen tàqale ko comme ko mu ngi fi <laughs> mais man ngeen a àndaata ah, buur yàlla man naa dogalaat loolu alors que yow nga ne é mais kanta sama copain nag moom loolu sax da koo parce que moom ndawam sa ci boppam non seulement dafa divorcé woon waaye ndaw sa faatu ma de toute façon c'est impossible man moom espoir bi ma man a am sax moom mënu ko am mu mu nga leer ne kon yaa ko tere te moom mu koy muñ mais nga gën a mën a muñ loolu nag la yéefér yi amul mu ne loolu nag la yéefér yi amul alaaxira waaw ñoom loolu lañ amul buñ nee eh, biir safara loolu lañ amul moo tax mu ne suñu boroom ne leen walan yanfa'ukumul yawma id zalamtum annakum fil adhabi mushtarikun dara la leen jariñul mooy ñoom même bu dee ñooy ànd nekk ci mbugal mi yéefér yi mais seen nekk ci mbugal yooyu du tax ñu mën koo muñ ne ah bon comme que daal diwam ci ci ci jahannama maa ngi biir jahannama mu ngi ci bon dina tax ma mën a ñoom loolu amuñu ko de moo tax wahum yastarixuuna fiha ñu nekk di yuuxu naan waay waaye yow Maalik waaw ud'u lana rabbaka waaye waay ñaanal nañu sujjoo sa borom waay benn bi waaye nañu faat sax mu ne leen mukk innakum maakisuun yéen fi ngeen di sax mooy malgré ne ñoom ñu nga fa nekk seen biir ñoom que kii mu ngi mu ngi mu ngi daj diw ne waa safara bu kenn ne diw de moom moom fi darkil asfal yi ah! mais loolu du ne man maa ko tane les cas parce que maa ngi ci kaw déedéet parce que looy gën a suufe muy gën a métti ñoom ñoom esprit boobu du ñu ko am esprit wu kii nii mu ngi ci lu metti man moom ah alhamdulilah maa ngi ci lu metti waaye maa ko tanale non loolu ñoom du ñu ko man du ñu ko mën a muñ loolu nag la leen suñu boroom xañ moo tax mbir mi gën a tee metti ci ñoom moo tax ñeneen ñii gis même ñu gin leen a metti les du du leen may ñu man koo muñ ndax mënuñu koo supporter alors que bu dee jullit bi li lay dal ci lu metti ci àddina bii lu mu metti metti buur yàlla sàkk na ngi de boo de def na ñoo xam ne xam nga leen yow kay yaay sa xela ci dul dem wala nga nekk égoïste taanaakaa yow taanaaka taa kaataa tet sa bopp rek ngay xool jàpp ne yow daal mbir àddina bi ci yow la yem ca ci yow la tàmbalee alors sauf que boo xoolee rek sa entourage xam ne bari na bokkal ndey ak baay wala say cousin wala yooyu ñoo xam ne financièrement économiquement lépp yaa leen tane fuuf kon nag loo fi nekk di jooyam ñàkk mooy wallaahi boo xoolee ñooñ waroon ngaa nag ah tegaat sa bopp nag ci yoon man ngaa tegaat sa bopp ci yoon nag voilà loolu lay wax nii mooy Seydina Ka'b ibn Malik Seydina Ka'b ibn Malik moom li tax li tax mu mën a gën a muñ mbir mi mooy bi biñ ko ne ah, ñoom diw ak diw ak diw mu ne ah kon baax na te surtout ñaar ñoom ñu baax lañu ah waaw ñu baax lañu léegi nag imaam Ibnul Qayyim nag après fii nag la indi lañ doon wax lan ne woon après fii la waxoon ni fii bokk na ci li nga xam ne moom lañuy ñuy juumloo ni naa imaam Az-Zuhri dafa juum le fait que mu ne Euh, Seydina Muraara ibn Rabi ak Seydina Hilaal ibn Umayya dañoo fekk Badar parce que kenn ci waa ahlul maghazi yi tudd ko du imaam ibn Isaaq du Muusaa ibn Uqba du al-Umawi du imaam al-Waaqidi ba la waxee waxu imaam ibn al-Jawzi ak ibn imaam al-Haafiz ibn toxal ci moom ci Fathul Baari li wuteeg moom li mu wax waaw mais loolu gisoon nañ côté boobu leeraloon nañ ko wallaahi alhamdu wal minna kenn la juumul fenn la juumul. mooy imaam az-Zuhri mi ñuy wax dara lu juumul imaam az-Zuhri ah. juum defu ko waaw ñee ñàkk koo tudd tekkiwul ne fekk wuñ bañ fekke fekke nañ Badar kay waaw Seydina Muraara ibnu Rabi'a Seydina Hilaal ibnu Umayya radiyallahu anil jamii léegi mu ne moom al imaam Ibnul Qayyim <clears throat> faslun <clears throat> faslun mu indi nag ab dog boo xam ne mu ne fii nahyi nabi sallallahu alayhi wa sallam an kalaami haa'ulaa'i thalaatha min bayni <clears throat> saa'iri man taxallafa anhu daliilun ala sidqihim wa kadhibi wa kadhibi al-munaafiqiin wa kadhibi al-baaqiin <clears throat> ah, fa araada hijra saadiqin wa ta'diibahum ala hada danbi wa ama almunaafiqun fa jur fa jurmuhum a'zamu min an yuqaabila bil hijr bil hijr waaw waaw fa dawaa'u hada almaradi laa ya'malu fi maradi nifaaq laa yu'malu fi maradi nifaaq wala faa'idata fiihi wa hakadha yaf'alu ar-rabb subhaanahu bi ibaadihi fi uqubaati jara'imihim fa yu'addibu abdahu al-mu'min alladhi yuhibbuhu wa huwa karimun anhu bi adna zalla wa hafwa fala yazaalu mustayqidan hadaran wa amma man saqata an aynihi wa haana alayhi fa innahu yaxli baynahu wa bayna ma'aasihi wa kullamaa ahdatha dhanban ahdasa lahu ni'ma wal maghruuru yadunnu anna dhalika min karaamatihi alayhi wala ya'lamu anna dhalika aynu al-ihaanati wa annahu yuriidu bihi al-'adaaba ash-shadiida wal-'uquubata al-'adaaba ash-shadiida wal-'uquubata allatii laa 'aaqibata ma'ahaa kamaa fi al-hadiith al-mashhuur idhaa araada Allahu bi'abdin khayran 'ajjala lahu 'uquubatahu uqubatahu fi dunya wa ida araada bi abdin sharran amsaka anhu uqubatahu fi dunya fa yaridu yawma alqiyaama bi dunuubi al imaamu bnu lqoyimi mu ne ah aljawziya rahmatullahi aleyhi bon affaire bi niru na lu gudd de bii niru na lu gudd de bii nii hein bon on nañ dem ba bu bu dee nañ ko mën a àggale sax mu ne wa <coughs> fii nahyi nabi ci tere ji nga xam ne nag moom la tere yonent mi aleyhi salaatu salaam an kalaami haa'ulaa'i salaat xam nga après dana jullit ñi comme liñ gisee ci qissatu ba léegi ñu ngi ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad yi aleyhi salaatu wassalaam di wax ci li jëm ci qissatu Ka'b ibn Maalik nettaleem bi nga xam ne moom la nettali moom sayyiduna Kaabu ibnu Malik ah, te mu nekk saxiixayni wa ghayrihimaa mu ne tere gi leen yonent mi alayhi salaatu tere jullit ñi ne bu leen wax ak ñii ah, ñoom ñetti ñii rek wëllif ñeneen ñi ci des mooy ñeneen ñi waxu leen ko waaw waxul ñeneen ñi comme naafiq yi mu ne loolu day wane dalilun ala sidqihim wa kadhibil baaqi mu ne loolu day wane loolu day tegtale seenum dëggu ñetti ñi waaw waaye ba muy wane dëggu ñetti ñi lay wone waxu waxu ñàkk wax lu dëgg wax lu am ñi ci des ñépp waaw mu ne fa araada hijra saadiqina wa ta'dibahum ala hadha dhanb suñu boroom nag moo àtte teg leen lii yonent mi alayhi salaatu salaam teg leen lii mooy ñu gàddaay leen dootuñ doxalanteeg ñoom waaye ngir lan wa ta'dibahum lan moo tax mu di leen ak yar leen ci bàkkaar boobu ñu def mooy baña di ànd ak yonent mi ba mu wootee ba borom bi wootee ak yonentam ci loo xam ne da leen dundal waaye ñoom demuñu waaw muy demuñu tabu bàkkaar boobu di bañ a dem gi loolu la leen yare nan la leen yare nan la doxaleen ñoom mooy mu wax ñu gàddaay leen waaye mu wax ñu daldi leen lan ñu daal di leen mooy eh, ñu gàddaay leen daal di leen ci yar mu ne wa amal munaafiqun kanta naafiq yi mu fa jurmuhum a'lamu min an yuqaabala bil hijra mais mu ne moom kanta naafiq yi c'est que boo gisee nga ne waaw mais affaire bi xam nga boo xoolee dañ naan mais mbir yi c'est pas disproportionné ñoo xam ne wax nañu dëgg hein ñoom ñu teg leen lii gàddaay leen walla kii leen alors que gars yi waxul dëgg ñoom. mbir mi sawaay ah ñu defal leen lële sawaay mais loolu moom ah, mu ne la nag loolu laa lay wax ne loolu noonu la parce que ñële mooy ñi dëggu borom bi subhaanahu wa moo def loolu que nañ leen gàddaay ci loolu ngir yare leen ci bàkkaar bi ñu bañ a dem tabu muy bañ seenu bañ a dem tabu mu ne kanta naafiq yi c'est que ñoom seen crime yi nga xam ne mooy crime weddi yàlla gi nekk ci ñoom ndax naafiq gëmul yàlla waaw da koy mbubboo nag mu ne crime moom bi nekk ci ñoom moo gën a graw adam moo gën màgg min an yuqaabala bil hijra moo moo gën a màgg ñu koy fajalan ah naan da koy gàddaay naafiq naafiq moom moom mbiram gën naa dépassé na dafa tuuti ci li ko war a def da dafa dafa tuuti ci li ñu ko war a def moom ki nga xam ne mooy naafiq waaw mu ne fa dawa'u hadha al marad la yu'malu fi marad an nifaq gis nga ah feebaru jàkka dem tabu ba tax bi tax ñoom demuñu ah li ñu koy faje mooy liñ koy fa dawaa la koy faj médicament bi faj feebar bii di ñàkk dem tabu kenn du ko def kenn du ko def ci feebaru ak naafiq naafiq loolu mooy yow mu ngi mel ni nga fekkub désert naan da ngay arrosé désert akub sóowub ndox moom looloo yëpp mooy gis nga naafiq yi nekk fi di leen hijra xam nga moom mook li ma wax sànkayam nga fekkub désertu Sahara bi nga ne é damaa bëgg désert bi verdoyant dama bëgg désert bi leer naat noo koy defee ma jël soowum ndox ñëw ba ci buntu saaraa bi sawaay jël soowum ndox sotti ci naan ay wa saaraa bi naa quelques jour mu ñëwaat gis gàncax yi jóg mooy yow majnun anta naafiq yi nag noonu lañ ñooy désert bi gis nga ni désert bi woowe ñoom noonu lañ woowe gis nga boo leen hijra mais dara leen dul wàññi comme ni nga xam ne soowum ndox mi noonu la dul wàññee dara ci li nga xam ne moom lañu <laughs> soo bi ngay sotti ci désert bi mooy naaféq yi feebaru naaféq yi jariñu dara yi leen hijra hijra leen jariñu dara jariñul tuus la dul jariñ jariñul dara ñoom naaféq yi seen hijra gi jariñul dara waaw moom moom mooy kuy dóor ci RBM du jariñ dara de ndax ñoom seen cas dafa gën a garaaw dañoo wow comme ni saaraa bi wowe soowum ndox soowum ndox du leen du du du du ko tooyal de moo hijra yi du leen tooyal seen xol bañ delluwaat mukk wala faidata fii mais c'est que hijrab naafiq médicament bi ñu faje ñoom sëy naa kambum nu Malik parce que ñoom ay jullit lañu ay wëy nga ngëm yàlla yu yu dëgër lañu ñooñu xam nga ne moo sori naag li nga xam ne mooy naafiq mooy jariñul dara <coughs> ñu jariñ dara ñii dañoo gëm yàlla ñoom loolu na leen jariñ mais naafiq yi wala faidata fii jariñu leen tuus ku leen doon jéem a du leen jariñ tuus mu ne wa hakada yafalu rabbu subhaanahu bi ibaadihi fi uqubaati <clears throat> fi uqubaati jaraa'imihim mu ne nag naka nii nag la borom bi subhaanahu wa di jëflanteeg jaam yi waaw ci bu leen buy bu leen di mbugal ci ci bàkkaar yi ñu def di mbugal ci bàkkaar yi ñu def nii la su nii yonent ma ne saa saam def ak ñi noonu la noonu la loolu mooy ci borom bi rek la ko la la roye loolu waaw fa yu addibu abdahul mu'min mu yare jaamam bi nga xamante ne dafa gëm yàlla mu yare jaamam bi nga xam ne dafa gëm yàlla ah alladi bi nga xam ne yuhibbuhu wa huwa karimun inda da koo sopp moom borom bi subhaanahu wa mu nekk ku tedd fa moom moom nan la koy yare nan la koy yare bi adna zalla wa hafwa ci lu gën a ndaw ci tarxiis bu mu def da koy yar waaw parce que bëggul mu def lu lu lu lu lu ëpp loolu waaw mooy bu demee bàkkaar boo xam ne ab tarxiis la bu gën a tuuti ak lool mooy da koy da koy da koy da koy yar parce que daf ko sopp waaw da koy won conséquences yi léegi ba looloo tax mu ne fala yazaalu mustayqidan hadiran <coughs> ba looloo tax jaamam boobu borom bi subhaanahu mu sopp moom du deñ di nekk koo xamante ne day nekk ku vigilant yeewu nekk koo xam ne ku vigilant lay doon waaye mu ne am amma man saqata an ayni ndax xam na ni moom lu mu def rek buur yàlla mu ngi mel ni comme ni waa ji xale bi saa bu defee lu dul noon mu tappe ci doigt yi tak tak waaw pour mu vigilant ci yi muy def ginnaaw bi ko expliqué ba mu xam ne lii la voilà bu naree def lu dul rek bu commencé rek ne ko tak tak bu ko defee mun mu vigilant balaa defati loo xam ne du noonu mu dina ci bàyyi xel mu ne noonu la suñu borom lu mel noonu lay walillahi masalul ala lu mel noonu lay doxale ak jaamam yi ñi nga xam ne da leen a bëgg dañoo tedd fa moom waaye kantaa ñi nga xamante ne nii dañoo dañoo rot ci ay ci moom ci moom borom bi subhaanahu wa taala wa haana alay te ñu doyadi ci moom fa innahu yuxli baynahu yuxalli yuxalli baynahu wa bayna maasi waaw moom borom bi subhaanahu wa taala li muy def mooy day dox diggante day da koy bàyyi waaw diggante ak bàkkaaram yi mooy du ko du intervenir yi bu defee bàkkaar da koy bàyyi noonu mel ni moom li muy gën def bàkkaar affaire yi di gën a neex moo tax mu ne wa kullama ahdatha dhanban ahdatha lahu ni'ma saa bu defee bàkkaar rek mel borom bi da koo gën a yokkal benn xéewal ndax bàkkaar bi mu def moom noonu la koy jàppee muy waa yi nga xam ne dafa doya fa borom bi subhaanahu wa jàpp na ne ndax day gis mais li muy gën naan sàngara day tax mu gën aay ci li muy def waaw ñu naan doo dégg léeg-léeg ñu naan diw artiste diw balaa gën a mën a way rek daa màndi waaw bu màndee nekk ci podium bi sa waay di yuuxoo ko yaa di def lu ne gaa yi fan yi di gën a daanu muy gën a bari ay fans disque mi di dox disque d'or yi di wadd gaa yi moom tout le temps nit ñi gën a bari fu mu gën a defee ak caay-caay affaire yi gën a baax moo tax mu ne fa kullama wa kullama ahdata zanban saa bu bu bu defee ab bàkkaar ahdata lahu ni'ma suñu boroom defal ko xéewal waaw mu ne nag wal maghruru yadhunnu anna dhalika min karamatihi alayhi ki waru nag moom day jàpp ne lii nii karaama buur yàlla defal moo tax doo gis gaa yoo xam ne dañu nekk ci lu bon lu yàgg liñ ci nekk seen mbir bi mel ni day gën a dox ñu foog ne loolooy tax dafa baax moo tax ngay dégg ahlul bid'a wal ahwa ñi nga xam ne nitu bidaa yi dañuy nekk ci yoo xam ne dafa diamétralement opposé charia ñu naan la li ñu nekk bu dul woon dëgg ba léegi kii euh, jeex na parce que lu dul dëgg du yàgg dañ naan la loolu kalimatu haqqin yuraadu biha baatil la waxu dëgg la waaye caaxaan nga ci nga ci nga ci jublu boo ma waxee loolu ma ne la yow iblis yàggul parce que yow yow mi fi indi sa bidaa wala ñi ngay topp ci bidaa boobu ñooñu mënoo wax bañ mag iblis est-ce que ñoom iblis ku fi jiit Iblis leen fi njiit te Iblis ba léegi mu ngi fekk caaxaanam est ce que dafa tax ñu ne kon Iblis li mu nekk baax na parce bu baaxul woon du fi yàgg parce que lu dul lu dul lu dul dëgg du yàgg xam nga doo ko wax dañ naan la yow sa baatil bi kun hunaaka sa waay jàllal nele soit la baa kenn du la d'accord loolu ay yàgg na fekk talan moo yàgg yow sa sa suñu dund yu gàtt yi ku ci am fan yu gudd ba boo mayul soixante-cinq ans soixante-dix ans yooyu ngay am quatre-vingts ans bari bari cent mooy dañ leen di lim te yow jullit bi boo mooy yow bokkoo ci yow bokkoo ci yow bu dee ci loolu ngay natte ndax lii yàgg na am yàggul ah non même bu doon yàgg na dañ naan la Iblis a ngi fi yàgg na fi est ce que day wane ne Iblis dañ ne baax na doo ko wax parce que xam nga ne du dëgg kon yow dañ naan la seen loolu it neen la kon nag mu ne wal wal maghruru ki nga xam ne moo loru dëgg dëgg moo waru dëgg yadunnu day yaakaar am na daalika kër saa bu defee bàkkaar Hmm? nga gis moo tax yéefu yéewu réewu yéefér yi am na jullit ñu ci waru naan yéewu yéefér yi gis nga malgré gëmuñu yàlla dewuñu dara seen dëkk bi comme panaal walla comme aljana foo gisee fii seen lépp a dox waaw alors ko ñun jullit ñi ni ñu sonnee yéefér yi di yi gën a def ci caay-caay di légaliser ay homosexualité ay lu ne ay liberté libertarisme libertal liber libertinage lu ne ñu nekk ci hmm? mu fujuur gi lu nekk ñu tas ko mel ni affaire yi seen seen croissance ak seen économie ak seen dëkk day gën a dox waaw loolu nag la xay Ibnul Qayyim di wax naan c'est que ñooñu parce que buur yàlla du def comme ni muy def jullit ñi xam nga jullit ñi moo tax da ngay gis jullit ñi ak lu ñu sonn sonn yenn réew yoo xam ne mu ngi gis ay tremblement de terre bi am nga naan ay way jëlee nga gis ñi ñàkk xel oh! lii de buur yàlla bu amee jaaxal nañu de euh, Bangladesh bu sonn gii jullit ñi ñu doon ay waay waay waay inondation yii ay waay Birma yi xanaa buur yàlla gisul ñii ñoom jullit ñi ñu sonne nii waay waay xoolal ci wet gi xoolal xoolal xoolal yéefér yi tubaab yi ni seen dëkk yi doxee ak loolu daanaka yi yëpp kii naturel yu bari yu garaaw yi yépp du fa am mooy yow dañ naan la parce que yow loolu soppu boroom bi la subhaanahu wa taala mooy lim la wax bu soppeeb jaamam bu defee lenn ab écart bu ko defee benn bàkkaar da koy indiwaat da koy teg dara loo xam ne day tax mu ñëwaat delluwaat ci boroomam xam ne ah def naa lu dul noonu de naa dawaat ci sama borom alors que yéeféer bi da ko ko dul defal parce que loolu jariñu ko dara parce que boo ko moo tax doo seetlu yéeféer yi bu leen yu mel noonu dalee ay tremblement de terre yu mel noonu yoo xam ne mënuñu ci dara mbugalum yàlla la kese ñoom lan la ñuy wax di nga gis ñuy dellu ci yàlla jamais mais da leen mais nekk ca la ñu newoon waaw tey lañ gën a légal légaliser ngóor jigéen ak yooyu te pourtant da ngay gis léegi ay tremblement de terre di am fu ay jéey am ay kii ci ndox mi géej lu ne mais dara la leen jariñu waaw kon kooku mooy gis nga yooyu doo gis moo tax doo gis muy récurrent ci ñoom tout le temps parce que buur yàlla xam na ni ñii nii lii jariñu leen dara du leen indiwaat alors que jullit bi dangay gis yooyu bu dalee ay nit ah wala nga gis mbugal bu dalee ay nit ay ñoo xam ne julli lañ ni ñuy delloo seen borom waaw waaw ñuy delloo seen borom alors ñun dara waaw da ngay gis bu bu bu bu amee ñu toog jamono ya muy taw amul jullit ñi lu ñuy def dañuy def ay salaatul istisqa di def baaw naan di ñaan di dellu ci borom bi du ko ñaan ne yéefar yi bu amee sécheresse lu ñuy def. lu ñuy def dañoo dellu ci yàlla mukk delluwuñ ci yàlla fi la ñuy nekk di saaga rek nature bi sax lañuy ñuy saaga te borom bi newoon na ay way doomu aadama bi moom mat a tooñ waaw tooñ na ma te warul woon mu tooñ ma de ndax day saaga day saaga nature bi waaw te man maay nature bi mooy moo ko fi def dëxër day saaga àddina bi ki fi def dara kay boo ñëwee saaga ko saaga affaire boobu mooy ki ko fi def nga saaga rek waaw wax lu ñaaw ci borom bi subhaanahu wa kon mu ne ki loru day jàpp ne li buur yàlla defal ko karaama la waaw mooy karaama la lu mu ko defal waaye moom ki waru mooy ki nga xam ne da ngay jullit yi lay dalaa mais waaye jullit yoo xam ne day gën a lu muy def bàkkaar ay biram di gën a dox waa joo xam ne da nga koy gis ci ribaa rek lay dundee jullit la de boo may sax Seydina Muusaa la tudd wala Seydina Isaa waaw mais commerce yépp commerce yépp ribaa la da gis koo xam ne mais njaayam yépp ci riba la waaw riba lay dunde moom lay defe lépp kenn ki moom ci musique bi la ne mais comme que day gën a bari fans riba bi muy def ay waaye yow magasin yi di gën bari waa ji oto bi contrat yi dara baaxu ci ay ay njaganjaay la yor waaye gisoon nañ façon ni eh, contrat yi baaxul yi am na waxoon nañ la moom ci yooyu la ko teg ñu xamal ko ko mu a waaye sama yoon da cee ne waaye yow nekki waaw di continuer ci lu xaraam mbiram yi mel ni day gën a yokk xamul nag dañ koy ñee naan ay waay jële waay mooy la daloon Qaarun rek yaa layta lanaa mithla maa utiya Qaaruun innahu lazuu hazzin aziim ay waay ka neexoon ñu am li Qaaruun a am waaw ay waay moom de buur yàlla utal na ko baddil na ko de lazuu <laughs> hazzin boroomu sër la bu rëy bu màgg waay waaw ndax lan bu ma soon a génn ak alal ji muy drainer moom Qaaruun waaw inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhi waaw dafa beew seen kaw ci waa kër Seydina Muusaa la bokkoon mooy ci waa banu Israaïl ndax borom bi da koo jox minal kunuuzi maa inna mafaatihahu latanuu'u bil usba voilà ul um quwwa dafa bale woon gaa yi di ko ñee waaw mais ba ko buur yàlla bugalee fa asbaha alladhiina yataman eh, alladhiina ñoom ñaay nga xam ne dañ doon dañ doon dañ doon lan ñee doon ko ñee naan ay way jëley ay bu ñu amoon la xaarul amoon waaye ka am na la ay way buur yàlla ndekete moom daal nii rek mooy mu indiwaat leen mooy lool la moo da ngay gis nit nekk ci lu xaraam ay mbiram di gën a baax waaw di jënd mais jënd njaay ci ribaa kese la dëkk ndax nit ñi noggatu nit ñi jënd jël suufu nit ñi jaaykatoo suuf la mais sàcc suufu jàmbur boole ci suufam ku mu ta ku mu amal frontière kër terrain am nga problème dina am lu mu ci sàcc ay affaire am di dox gars yi di ko tagg di ko tuddee gàmmu di ko tuddee màggal di ko tuddee cant di ko yóbbu fu ne di ko invité fu ne muy joxe billet màkka yi ay di dox gars yi di ko tagg naan moo fi ne ak baax waaye dara mbir yi di gën dox rek ba gaa yi am waa ñoom ñoom dañoo dañoo jalu rek <laughs> ustaas mii nga xam ne sa ay ndékki dafoo të keroog rek ñoo jélloo nga dégg gaa yàqkatu der yi ñoo jélloo kër de ñoo jélloo kër moo ustaas ñu dégg saxaay soxna si di ko di ko pëndal nga naan lan parce que joxewul lu doy nga naan lan bon usaas nag gis nga nag yooyu la quoi moom dafa jalu kese moo tax mu naan lii dafa xaraam nan la xaraamee kii nga xam ne moo xalifa yi d'accord nañu xaalisam di ko nangu mu baaxul woon dinañ ko nangu bon usaas usaas joxumpa mii dafa dafa soxor rek muallim yi nii lañ mel de am muallim am muallim la <laughs> waaw moo dafa amul rek moo yow usaas jeeju mii daal dara la amul daa ñàkk rek moo tax mu jalouser waa ji naan sa waay alalam ji war na koo seetaat naan ko yëwénal sa alal ji parce que lii daganul lii kiiwul dafa galu kese mooy loolu la mbir yi gën a dox malgré bàkkaar bi mu ne mu ne nag wal maghruuru ki loru nag ki woru woru yadunnu anna dhalika min karamati kene waajooju noonu parce buur yàlla da koo teral ah karamatu yi teral bu ko buur yàlla teral kontaan ci moom moo tax muy gën yokk mbiram du Firawna noonu la meloon Seydina Muusaa du loolu la ñaan keroog ne man daal ba mu koy ñaan ñu alal man daal borom bi gis naa ne kii saa bu ñuy xëyee mbiram di gën a baax mooy muy gën a féete kaw daal ci affaire yooyu ci beew gi mu nekk di gën a kii mbiram yi dara am santé de fer la ko buuram bi mayoon mu foog ne loolu daa gën a tax moom moo nekk ci dëgg waaye bu ko buur yàlla di mbugal xam na ne hé lam yakun ala shay'in newul woon ci dara waaw kon bari nañu waru lool la ñoom dañuy jàpp ne seen am-am nu muy dina yokk malgré daganul que ne loolu day wan ne kon ñoom li ñu nee baax na mu ne walaa yaalamu te waajooju xamul ne anna daalika aynul ihaana te ne dëgg-dëgg jox jooju ko buur yàlla di jox loolu mooy mooy dëgg dëgg toroxal bu mu koy toroxal ndax lan sa nastadrijuhum bi mu wax min haythu laa ya'lamuun wa umlii lahum inna kaydii matiin allahu akbar allah suñu boroom nee na gaa yi dama leen di jay waaw sa nastat rijuhum xel séef naa leen a jay min haythu ba foo xamante ne laa ya'lamuna ñoom xamuñu waaw dama leen di bàyyi rek ñuy déraper rek bàyyi leen ñu nekk ci seen dérapage yu total yi jàpp ne loolu day wane ne ñoom li ñu ne baax na sa nastat rijuhum bàyyi leen maa leen di jay di leen defaral seen affaire ñu may weddi nuñ ma gën a weddee seen affaire bi gën a baax waaw moo daloon waa Quraysh bi seen affaire bi gën a baax ñu jàpp ne yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal mu nekk ci dëkk bi Quraysh fii Makka amul dara ak ñi ko gëm nekk fi di ñu sonal ay li ñuy def xaraam naag lii baaxul ak lii baaxul alors que ñun suñu affaire bi gën a baax moom mu ngi nii di gën sonn gaayam yaa ngi ñu leen mbugal waaye bu a yàlla àndoon ak ñoom bu leen dimbali ñii dañuy font ko hein mooy ñi waroon nag lool la ñuy foog jàpp ne nag jox gi leen di yàlla jox loolu mooy wane da leen a teral te xamuñ ne wala yàlla mu ta xamul ne na zalika dëgg-dëgg lool aynul dëgg dëggi toroxal gi leen borom bi subhaanahu wa taala toroxala te ñoom yóguñu ne wa annahu moom borom bi xamuñ ne borom bi subhaanahu wa taala yuridu bihi al-azaab ash-shadiid gis nga boo gisee mu leen def lii mooy da leen di jay mooy da leen di mooy loxo ci poche la leen bëgg a jàpp waaw wa annahu te borom bi subhaanahu wa ta'aala li mu leen nammal mooy al-azaab ash-shadiid mbugal mu tar mu leen di xaar ndax lu mu leen di gën jox ñuy gën a nuur ñoom moom mu ngi mel ni ku ne ci géej géejug alkande ñu jox la kii de sauvetage de sauvetage waaw gilet de sauvetage xam nga booy dugg taxaw ci tafas gi di dugg par ndànk di dugg par ndànk di dugg par ndànk nekk géejug alkande yow yow tafasug alkande nga nekk di dugg mooy nooy gën dem affaire bi day gën a neex parce que gilet de sauvetage bi day tax yow doo doo la doo doo doo tëmb ci biir ah yow nag ngay dem waaye di di sànni loxo yeeg nii muy neex rek ah voilà di bronzer waale alors comment comment vous me voyez ah les moi les gens pneumatique bi gars yi ne foofu regardez-moi ah ci suufu soleil bi ah tàngul bu baax noonu seddul bu baax noonu ngay gën dugg ci géej gi rek di dem di dem. yow daal mel ni looy gën a avancé yi gën a baax ngay gën gis corail yi oh c'est c'est c'est bien regardez-moi ces kii de corail ces bandes de corail ces bandes de poissons ngay xool yoraa sa sa bët yooyu nga xam ne mën ngaa nuur nuuraale di xool kii di contempler di gën a dem rek jàpp ne hé hé ndekete yoo géejug alkande nga ne suñu boroom boo tax mu ne te xamul ne buur yàlla moom li mu ko nammal ci lool mooy al adab ash-shadid mbugal mu tar mi wal uqubata allati laa aqibata maaha mbugal mi nga xam ni après moom du badara waaw waaw mooy bu tegee amatul beneen mooy yow moom c'est fini t'es mort waaw kama fil hadith al mashhur mu ne comme nim nee ci hadith siiw bi ah ma ne ko lan la xadiis bu siiw bi daal di wax yaa al imaamu ibnul qayyim mu ne idaa araada allahu bi abdin xayran ajjala lahu uqubatahu fi dunya wa idaa araada bi abdin sharran amsaka anhu uqubatahu fi dunya fa yaridu yawmal qiyaama bi dunuubihi mooy xadiis boo xam ne al imaamu abu isa muhammadu ibnu isa ibnu sawrata at-tirmidi moo ko solo waaw te imaamu ahmadu sëriñu sëriñam imaamu ahmad solo na ko ne ko noonu imaam alxaakim ah, imaam at-Tabaraani ak imaam alxaakim ah ñenn ñi imaam alxaakim imaam at-Tabaraani imaam ahmad ah. moom ci seydna abdallah ibn mughaffal la ko soloowe seydna ahmad imaam at-tabarani yu ak imaam al-hakim ñu ngi ko jële ci xadiis seydna ammar ibn yaasir ne ci at-tabarani imaam ibn adi soloo na ko jële ko ci seydna al imaam ibn abu hurayrata xadiis imaam at-tirmidhi bi imaam al-hakim soloo na lu mel noonu ñu jële ko ci seydna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda léegi mooy lan la xadiis wax yonent bi ne ira ida araada bi abdan xayran gis nga buur yàlla bu nammalee benn jaamam yiw ah nu muy def ajjala lahu fi dunya da koy gaaw a indil ko bu la bëggalee hmm, jaamam bi bu koy bëggalee yiw mooy da koy gaawalal li ko naroon a dal lu metti alaaxira lay def mu dal ko àddina waaw waaw te booy booy manoo ko def comparaison mooy bu la daloon àllaaxira la doon gën a metti junni yoon mais manoo ko sax compter kon mooy bu la leen dafa def mu dal la ci àddina bi mooy vraiment yow dalaa bëgg quoi waaw mu ne kon day koy gaawal yu metti yi koy dal mbugal mu ko mën a dal walla yu metti fii nii ci àddina bi waaye wa iza araada bi abdin sharan waaye bu bu nammee seetaan jaamam ba ba ba ba ba lu dul noonu dal ko moom borom bi subhaanahu am ta'ala amsaka anhu uqubata day def daanaka dara lu metti du ko dal waaw benn mbugal daanaka du ko dal fi dunya ci àddina mooy da gis mbiram day neex fi taraf yi moom daal ci opulence lay ne moom doo gis daanakay mbiram day dox waaw fa yaridu yawmal qiyaamati nag léegi nag bu agsee yawmal qiyaam nag at noonu mooy bu la defoon daanaka daanaka am ay mbiram du dox ay société du dox léppam di dox mais lépp ci xaram la ne mooy euh, ab yéeféer la wala koo xam ne buur yàlla da ko nar a teg mbugal laat bu koy kii bu dee jullit la ah waaye waa ji nag continuer noonu rek àddinaan di neex rek ndax lan am saka xan fu buur yàlla moo téye mbugal yi ko waroon a dal fii ci àddina di ko xaare yowmal qiyaam nag fa yaridu yowmal qiyaamati bi dunubi léegi nag mu agsi yowmal qiyaam teer si ak bakkaaram yu bari yi nga xam ne foo jaar mu mbugale ko voilà <laughs> kon loolu la imaam al Qayyim bi am na solo am na solo surtout fii mu daanale nii am na solo am na solo fi ñuy daanale ndax moom daanalagul al imaam ibn al Qayyim rahmatullah alayhi kon mbir yi ah, kon moo tax Seydina Ka'b ibn Malik ak andoo bi li leen daloon loolu mooy lien bi mooy li leen dal gis nga ni metti woon début maraaraatul mabaadi xalaawaatun fil awaaqib daanaka loolu la rek lay tasaat nii mooy gis nga metti woon ci hijra gi ñu leen def duñ leen kii ba mu dem ci kër Seydina Abu Qatada mi mu jàppoon ginoon ko sopp mais mu naan ko ndax gëm naa yàlla ak yonent alayhi salaam faale wu ko bu ñu insisté mu ne ko bu yàlla ak yonentam moo xam mu gën affaire bi gin koo metteeti ba muy jooy ñëw ba daanaka xamatul réew mi xamatul nit ñi fi xamoon te fi la dëkk waaw yooyu yëpp di metti ndax buur yàlla moo leen nammal yiw yowmal xiyaam mu daal di leen indil loolu leen daloon bàyyiwul bàkkaar bi ñu def ba ñu ànd ak yonent ma saa saam bàyyiwul ba yowmal xiyaam mu fay leen ko ak yi bugal déet da koo teg fii bu ko defee après loolu daal di leen tamxiis gin leen a daal di leen setal ba nag mu indi leen yowmal xiyaam bu ñu ñëwee ñu set wecc ak i bàkkaar loolu moo tax bi du di am ay nattu mooy moo xam ci yaramam ak yooyu moom ndax feebareek yooyu day nekk loo xam ne tuhra la mooy loo xam ne dalay dalay laabal moo tax moom yonent ma saa bokk na ci naanam yu siiw yi bu ma soon a ñëw seet si koo xam dafa feebar danaan ko tuhurun insha allah comme la waxoon Seydina Jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram seet si ko mu feebar mu ne ko tuhurun insha allah mooy lii dalay laabal dalay sellal dalay génn ci li nga xam ne mooy bàkkaar yi nga amoon feebar bii la dal moo tax nit ki ajaban li amrul mu'mini waay waay yéemu naa man sallallahu alayhi wa sallama ci mbiru aji ngëm yàlla ji bu ko laalee na saabatu sar ha bu ko lu ko neex dalee mu daal di sant yàlla fa wa la mu gën ci moom waaye bu ko laalee ad-darra lu metti bu ko dalee ah mu muñ mu gën ci moom kon loolu mooy jullit waaw noonu ngay kiiwi mais natt yi du ñëw nga jàpp ne tay ma dee fu ne nga jooytu ko ku la gis xam ne yow mii daanaka lu metti dal na la nga mel ni déedéet